mooy nag bi ne yuusiku léegi rek an yatiya mu dikkal ma rasuulu rabbi sama ndawal borom subhaanahu fa ujiba te bu boobaa dinaa wuyu mooy malakul mawti bu ñëwee dinaa wuyu mu ne nag lii lépp xam nga lii nii ab ab am mbëmbësël la boo xam ne mooy wax ji nii lay deme mooy li mu wax nii nii lay deme mais it day jariñ leneen mooy day attirer attention wu ñuy dégg parce yow moo yonent bi aleyhi salaatu salaam moo féete woon kaw lépp loo xalaat ci saxaaba yi radiyallahu anhu amul leneen lu loo xam ne moom lañ ko doon gënee amul. léegi nag ni nga gis ñoo xam ne bon mooy kenn du taxaw ne man bon yonent bi aleyhi salaatu salaam diw laay gën la yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu doo dégg ko wax lu dul koo xam ne moom kaafirun euh, jaxud la moom. waaw boo xam ne même bu dee day mubboo woon jullit la te naa naafiq en du taxaw di wax lool parce que dañ koy démasquer. mais ci suñuy jëf la ñuy gisee ne ñun ndekete yoo am na leneen quand même koo xam ne moo ñëppal solo yonent ci aleyhi salaatu salaam waaw te loolu léegi nii ak a ak a bari te noonu la yare nit ñi su fii mu gën a grave nag mooy ñi nga xamante ne nii moom la ñuy wax ci wooru te côté wu tariixa suuf yi côté moom moom la gën a yéese waaw parce que mooy gars yi da gis ñoo xam ne mooy vrai mooy ñi nga xam ne vraiment. Euh, mooy euh, euh, da ngay dégg mooy fi ñu teg seenu sëriñ da ngay leer ne ci teguñu fa yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moom c'est une évidence waaw te tamit li mooy mooy mooy loolu moom loolu moom bari na ci mooy du ñëpp bien sûr mooy mooy ñi nga xamante ni nii ñoo ñu bari lañ léegi mais loolu dafa nekk loo xam ne ñi nga xam ne ñoo taxaw ne ñoo leen di jéem a yar la seen sëriñ ba ba ba taxoon ñu topp yoon woo wële ba ñu teggee tàngu kooku fa mu ko tegoon di jéem a jaay xel yu rëy di jéem a woote ay maqaam ay darajaat lañ commencé déraper loo ñépp waaw ba loolu mujj nekk loo xam ne mooy gis nga fii xam nga ne euh, boo ci toogoon ci yenn ñoo xam ne noonu lañ mel di woote woon ay suuf yi lañu bés boo fi. man ngay tudduy xadiis aw waxtaan yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na qad rawaa al imaamu at-Tirmidhi fi jaami'ihi bi sanadin saxiix an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala nga wax ba tàyyi loolu gis nga yëngalu leen euh, à vrai dire sax ñenn ñi moom bu ñu la ko mënoon wax dañ naan waaye sawaay nag c'est mais sawaay xanaa mënoo ku mel noonu sax boo moywul mooy nga wax leneen bu doon ne dañoo juum parce bu boobaa juum te erreur lañ koy jàppe ba ñoom seen cérémonie bi ni tey ñu woo koo xam ne moom ndeke ngir mu waxtaanal leen kooku moom di wax yu mel noonu alquran sunna alquran sunna alquran sunna ba màggal gi wala ba gàmmu gi jeex wóor ne yàlla bari na ñoo xamante ni dañuy jàpp ne fiw fii mu ne vraiment mooy kii moom première décision à prendre mooy kii moom bu mu fi ñëwati waaw en plus ka nga ka ka joxe woon xalaatu sax ñu invité ko sax ngir mu waxtaanal ñu année bii kooku ci boppam gars yi dinañ ko bu ñu demee bay def débriefing xaw ma débrief loolu lañ koy njëkk kii waaw mooy bu nekkee seen seen biiru ñoom ñoom seen biir parce que bon ça sera scandaleux ñu taxaw wax ko ci kanam nii ci biir nit ñi donc mais en comité restreint ñoom ñi organisé woon mi même buñ ko ko waxul directement dinañu ko junjuluy wane moom vraiment ren moom moom affaire bi moom vraiment affaire bi moom dese naa tur tant gi dese demee noonu waaw. waaw nit ñi ils euh, euh, nañu ñëw nañu waaye daal waxtaan wi daal moom waaw xam nga ñun moom ñii naan xam nga ñun ay taalibe lañu ah taalibe boo xam ne waxu yonent bi alayhi salaam jariñoo dara. mais yaa yaa subhaanallah man xaw ma gars yi des fois du ñu xalaat sax li ñuy wax taalibe boo xam ne nee nga yow ci l'islam nga ne saa boo xëyee nee nga da ngay julli ci yonent bi alayhi salaam booy julli julli ci yonent bi alayhi salaam non ni ngay jullee moo la ko jàngal ni ngay woore moo la ko xamal lépp moo la ko xamal nga ne kooku ñuy wax ay waxam mu lay ennuyer nga jàpp ne waxuñu fi dara yaa subhaanallah nga ne mbir mi bon ñun taalibe lañ il fallait ñu wax euh, euh, euh, turu Serigne diw wala Serigne diw lañu waroon a wax te waa moom fëtam kon lan la mooy moom de dane yàlla nee na yonent bi alei saatu nee na loolu lañ koy njëkk reproché waaw wane nag fala nag suñu échou ñu gi fala mbir ma tàmbale ñépp doon nelaw mujj nit ñi commencé di dem vraiment moom moo bu ëllëgee nañ seet keneen waaw boo fi ñëwee di jàngale téere boo xamante ne nii yow boo ñëwee wala ngay jàngale ci yenn yenn moo xam ab daayira la wala ab ab la wala ay ay ab la wala lu man di doon ci ñu mel noonu laay wax ah, mooy loolu foofu ngay xame ne foofu ngay xame ne mooy euh, euh, que ne yonent ma lay saabsaab am na ñu ñu teg ci kaw loolu noonu lu ñuy dund la ñu bari waaw te loolu feey mooy duñ taxaw wax ko parce que ñemewuñu ko wax. <laughs> mais ci jëf yi ngay gise ne loolu nag moo nekk waaw yaa wal iyaadu billah wal iyaadu billah nga gis ñoo mooy loolu la loolu nag <laughs> loolu c'est grave loolu c'est tellement grave waaw te li la koy wan que ni ñoom keneen lañ gën a teg mooy waa ji bu commencé di wax lool di wax ay xadiis ay alquran fii ah, saxaaba sàngam wax na yooyu yëpp tout mais dañ leen di ennuyer mais bés boo waxee sëriñ bañ bëgg a dégg sëriñ diw nee na dugg ci mbindam kii nga gis gaa yi tëb mel ni gaa yi doon nelaw ñu cuut leenu pikiir ñu tëb ni ñuy tëbee ànd ak énergie mel ni saa dañ leen di dóor yoo xam ne ay vitamines yoo xam ne moo tax gaa yi di di di di di gaa yi lépp mel ni mais fii ab almer la woon bi waa jiy wax alquran ak sunna mais mi ngi commencé wax waxu sëriñ diw mbir mi commencé mel ni làmb gu tas wala sabar gu tas waaw ku nekk nag di wan ne moom moo la gën xër ci ci ci sëriñ diw moom wala sëriñ daaboobu waaw ci la addiyee yi demee waaw ba moo tax ñenn ñi dem nañu ba xam ne te loolu c'est tellement grave te seen jëf day wane loolu wal iyaadu billaah yàlla na bu nekk que ne loolu lu ñu fas seen xol la këne xam nañ ne pour ami àddiya ci ay jàng walla yooyu mooy sa waay laalal ma sëriñu gaa yi laa wax ndax boo leen di laal àddiya yi dàqe waaw boo fi ne boo bëggee nag ñàkki àddiya moom nanga fi nekk nag di waxe hadis loolu moom yaa yàqal sa bopp moom waaw bu sa cagnotte bi boo ci amul lu bari sa affaire la waaw si tu n'as pas amassé assez d'argent sa affaire la parce que moo fi nekk di wax naan yonent ma lay saa saa nee na walaay mooy te loolu mooy gis ni yow mi may dégg yaa gina xam ginu ma laa xam nii may wax fii kay mooy du jaxlu mooy yataj soit tatajaaxal da ngay dangay ngay da ngay da mooy da ngay réer réeru di dox doxlu ba ngay bañam mel ni ko xamul li xew mais yaa gina xam ne bari na suñu ndaje yoo xam ne lii na demee nii la demee yow nag boo xamee ne nit ñi nii lañ mel man moom duma leen waxtaanal non du ma leen waxtaanal ku ma ne defal ma tem ci sëriñ diw ma ne la defu ma non def ma joxe samay ngànt non non man manuma loolu waaw parce que foo xam ne leer boo fa waxee yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi nee na mu ennuye leen ñu mere la ci boo waxee sëriñ diw ñu fonk la yëkkati la diw moom bari xam-xam borom xam-xam diw kii kii kay masha allah ay kii xam nga masha allah goog mooy jariñu la dara kon nag mooy saxaaba yi radiyallahu anhu ah le fait que yonent bi aleyhi wax leen lii mooy koo xam ne mooy bu dee exemple gaa yi ñu doon wax léegi les faux soufi yi nga xam ne wala ay les faux ndong soufi yii di wax mooy ñu mel noonu bu mooy Serigne boobu ñuy wax imaginer ne ñoom Serigne daa boobu wala Serigne euh, Demba moomu wala Mayoro moomu moom dafa nekkoon koo xam ne da doon moom moo leen wax lii nga xam ne moom buy wax ñépp naan teg nekk di ko dégg bu leen ne woon sa jël leen seen salaire yi ngeen jox ma sax ñépp def ko léegi imaginer ku mel noonu ne leen man léegi sama ndawul boroom muy léegi ma faatu jamono yi te ñoom dañuy gëm ne kii nii xam na bés bi muy faatu imaginer kooku wax leen ne déglu leen li ma leen di wax sant yàlla kii ne leen léegi nag man de léegi sama woote boroom ñëw wuyu imaginez gars yi ni ñuy taxawe kon di ko déglu xaar di xaar ngir dégg li muy wax ah selaw la def waaw ndax dañ naan amaana ndekete kon sëriñ bi tey lañ koy mujjee gis c'est possible parce que nee nañu léegi mu dem gis nga ni ñuy dégloo lu raw lool nag la saxaaba yi def parce que ñoom ñoo ëpp doole ñoo féete kaw ci loolu ni nga xam ne ñoom noonu lañ jàppoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla nañu buur yàlla may lu mel noonu mooy waxin boobu day gën a tax nit ki gën a bàyyi xel ci wax ji nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam bëgg wax nii Allah